والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. sàkku ci ñaan di leen ñaanal di leen ndokkeel tam muy li nga xam ne rek far nañ koy def ñu ko santaanee jullit yi wa tawaasoo bil xaqi wa tawaasoo bis sabri leen suñu borom digal ñu daje dellu seen xel ci yàlla di fàttaliku seen ëllëg ngir jëriñ seen bopp fàggul seen bopp texe ak yoo xam ne day sax bu faaw suñu borom dafa tëkku jaam ñi ba tàyyi ci alquran nee na afa xasibtum annama xalaqnaakum abatan wa annakum ilayna laa turjaoon ndax ngeen doomu aadama yi da ngeen a jàpp ne dama leen a bind rek ci caaxaan wala cig neen wala ma bind leen rek boyal neex waaye mu jëm lu neex waaye mu def fa yaxsibu linsaanu an yudraka sudan alam yakun nutfatan min maniyyin yumna summa kaana alaqatan fa xalaqa fa sawwa fa jaala minhu zawjayni dakara wal unsa ndax doomu aadama dafa ne defee ne dama ko bind rek boyal ko te duma seet daraam ëllëg tàmbalee ko di ko fàttali fa mu ko sose ak ci lan la ko jële ci benn matière rek def ci luy gis def ci luy dégg def ci luy xam def ci luy làmb daj def ci xàmmee li koy lor ak li koy jëriñ dénk ko digal ko tere ko sàkkal ko bis bu muy dajeeg moom doomu aadama kon ñëw ci àdduna ngir jàng bu ëllëgee mu tari mboolem fu mu jaaroon fay jaar ak lamiñam seen si bu comme doomu aadama noonu la ko yàlla def war a seetlu kon fa mu jëm ëllëg muy tax mu am fa jàmm yàlla nag nit ñi foofu nit ñi soppi jamono waaye yàlla amul soppi foofu jamono it bu soppi ko nit ñee ko soppi doomu aadama ay dem ba fàtte liñ ko waxoon ak dina fëkk ko ak bëgg boppam te xamul na koy bëggee mu indil ko ëllëg coono mu nekk ci àdduna yàlla sàkkal ko xel sàkkal ko bànneex xamal ko bànneex def ci moom ak yëpp kon hmm? jox na ko làmp bu muy ñiite fi muy jaar jox na ko yóbbal jox ko gànnaay ñu ko nag ñëwal fi war am benn lay kon lenn lu war a lay boo xam ne dafa ñëw xamal ko li yàlla bëgg lépp ci moom ak li mu bañ wata ndiku loo doomu aadama yonent bi ñu yónni ci moom xamal ko li xew ci jamono ak na mu koy wattoo mu yàgg xuppe ci mujjug saa wane ne adduna li ci des tuutee ci baax ñuy dem ba ci baaxoon daanaka jeex ndax ndax ñu gis na li ci baaxoon li ci ëpp jeex na ni muy daan waxee ci mujjug jamono màndar bi yépp ñu gis ko ñu ko gisee ba xam ne li ñu digaloon kat ñëw na ñu war a fogaru nag kon suñu bopp nit mel na dafa gëm ne wax nañu ñu ngi koy bëggee waxoon naa ci beneen conférence ci li mu bind nit ñi dañoo toll ci jamono bi ñu nekk ñaar fukkeeli xarnu bi bëgg a jeex jël la naa sax dafa mag crise spirituelle waaye crise métaphysique nit gëmatul lu dul li muy làmp daj ko ak li muy gis seetatul lu dul bànneexam ak intérêt yooyu gën koo sànq ñu dem ba xaalis mooy yàlla nit bëgg alal ba bu seeta si na mu koy amee boo doon dagg boppi nit di ko jaay ñëpp xam ko it boo amee alal ñu jaamu la seeta si na mu koy amee boo dëgg dagg nit di ko jaay ñëpp xam ko it boo amee alal ñu jaamu la ñu dëggaate li ñuy wax ay valeur valeur morale yi fi amoon ci mag yi mag ñi daan fi jàngale melo woo wan ko wan ko yare ci nit ñi ba ñu melo mu di muy jom muy wëllëre muy muñ muy dëggu muy aaru muy sàmm yépp ñu dindi ko wacc ne li am njëriñ mooy alal li am njëriñ mooy xaalis fi am juróomi million fi am fukki million gën na ko ñaari yoon fi am téeméeri million am ñaari téeméeri million gën na ko ñaari yoon loolu nekk ci suñ xol ñu di ko woon bis bu ne ñu di ko gis fu mu toll ba mu far li nekkoon ci nun ci fat farlu ak fàttali ko ëllëg mu raaf ko ba mu jeex ba dara desatu ci ñu war a seetaat kon suñu bopp ndax ngëm mooy dimbali jullit bu ñu demee nag ba xam ne dañoo teg ci xol doomu aadama mu bër li ñuy wax contrainte amatul fu ne lu la neex def fu la neex dem fu la neex jaar loo bëgg sàkk ko ak na ko mën a amee rek loolu mooy jamono bu ñuy wax ak yàqu bi loolu ko indi kilifteef amatul nit ki yilifatul doomam yilifatul jarbaatam yilifatul soxnaam yilifatul daraam liberté di li gën a neex ci bakkan te di li yées ci doomu aadama libre amuloo dara benn contrainte amuloo loo xam ne lii dana la jajji amuloo looy ragal amuloo looy rus amatoo dara nam la neexee rek lu la neex rek ngay def kenn yiliful kenn seytaane li ci doomu aadama doomu aadama dimbali ci boppam ba ñu dem ba di ko def ay loi liberté liberté liberté te seetuñu liberté fu mu war a dalee ak fu mu war a yem liberté mooy boyalal sa bànneex rek topp ci toppal sa bànneex rek la neex def bu ñu gis dañ lim ñu dig ëllëg te li wax lépp bam ci bàmmeel bala nit koy xam gis ko ndax ki demagul Makka dégg ñu naan Makka di wax Kaaba ga di wax kuur ba ak kondaayeel Kaaba gi ni mu ñuulee ak ni mu mel ak ni nit ñi baree nga di ko dégg xamuloo ca dara bis yàlla dogal ci yow nga war a aji nga dem bu ne tëj ci Kaaba gi tëj ci sa bët di julli sa bopp di ci dal mu wër la li la doon wax ak ni noonu la li ñuy wax ñuy wax yëpp ci bàmmeel noonu la demee waxtu boo xamee ne nit ki yoor nañ ko ci bàmmeel basul ko ba ñu fa mujjee jógee dox juróom-ñaari tànk ñu dekkal ko geneen façon dekki xam ne malaaka yi dañuy wax ak moom mun kër ak nakir ñi koy laaj bu boobaa mu wóor ko nag ne li ñu doon wax du ay nax te gis na ko taw mu ko leer la amatu ci dëgg amatu ci nee na ñu ñi nga xam ne kii dem ba sës ci kaaba gi di ko xool ni mu ko wóore na li mu daan dégg lépp a ngi nii noonu lay boppam bi di daleel itam ci li ñu koy wax lépp yow ma yaa nit bànneex ba jaayee ko ëllëgam jaay ëllëgam jëndee ko bànneex ko teyam bu tëddee ci lalu ndee fàtte lépp lépp seey mel na jaari wu ci woon loolu lépp day mel ni ci woon ndax ci tàmbali sukuraat la bànneex yëpp jeex ci jànloo lal xam ne dootu ci tëdd mukk jànloo këram xam ne dootu ci dëkk mukk jàngal doomam xam ne du ko gisati mukk alalam bi mu dajee moo xam ci banque la ne wala ci ay coffre mu leer ko ne du ko jëriñoo te ñeneen a koy jëriñoo foofu sukuraat tàmbalee fa la bànneex àdduna yëpp yem dal dugg ci meneen mbir foofu docteur bi xam-xamam jeex na foofu xamatul dara ci liy xew ci diggante bi rawaxaani yoon yi tuuti lañ ci xam te lañ ci xam it wóoru leen nag bari na yoo xam ne ay xew-xew yooyu xew ci diggante boobu doomu aadama bi nga xam ne jullit la te suñu borom yërëm na ko mu def ay bàkkaar yu bari ak jaamu yàlla am mu war a jëm ca safaan ba te suñu borom ci moom mu de ko ci teg diggam ay feebar ak i ñàkk ak i jaaxle ak i tiit tiit tiit lu nekk mu teg ko fa seet ba seen saa desi ko ci àdduna mu xam ne bàkkaaram boobu mu doon setal di ko teg ay nattu bàkkaar bi géexul mu mettil sukuraatam ba nga xam ne des naa léegi mu dugg ci sukuraat te bàkkaar ca jëfam yu baax yooyu des mu teg ko deer bu sedd ndax mu nar a lakk léegi sedd gaaw woyof ci moom ndax dara ba ne wàññi wàññi ci bàkkaaram yooyu ndax jëfoon na jëf yu baax yoo xam ne mënoon na koo texeel waaye waru ko texeelu ko doomu aadama bi nag waxtu woo nga xam ne toll na ci diggante boobu te di ko fàtte di ko xalaat mukk te muy mbir mu rëy rëy waar ndax seytaane foofu la lay gën a xabtaloo foofu lay gën a xabtaloo ci fexe ba texee dindi nit ki dafa ànd ak kuréelam boo xam ne seytaane su mel ne ndeyam toog ci wetu ndeyjooram su mel ne baayam toog ci wetu càmmooñam yeneen seytaane yoo xam ne dañuy soppaliku ba mel ne nit ñi mu gën a bëgg wala nit ñi mu gën a wóolu te ñu jóge fi te nekkatuñu fi te mu tegoon leen nit yàlla bu foor seytaane daal àbb seenu melo taxaw di ko digtal yoo xam ne bu saxee ci xelam mu deewaale ko rek daal di jëm fu bon. wax nga bi mu génnee. dana wër juróom-ñaari asamaan yi fu ci nekk dana fëgg buntu ñu ubbi ko bu dee ruu bu baax ñu ne marhaban ruu bu sell gi jóge ci yaram bu sell bi bu dee ruu boo xam ne bu texee bi la ñu ne subboo wu bon bu dellu si fekk ñu ngi sang néew bi mu toog di leen xool moom ruu bi ba ñu sang ba cangaay li mat ba ñu sang ko mu dugg ci diggante cangaay li ak yaram bi toll na yemb ñi nga xam ne ñoo gàdd jaar ji di dem ñuy dégg li ñuy wax lépp di ko seede waxtu ñu ko suulee ci bàmmeel bi ruugi am beneen rapport ak yaram bi muy dund dund boo xam ne du yaram waaye dund ruugee dund waaye yaram bi yëpp ba malaayika yi koy laaj Munkar ak Nakiir ñëw laaj ko ba noppi bu dee texe sallallahu alayhi wa sallam nee na koy def ci biir jotti picc yu wert yoo xam ne ñu ngi far ci dëri àjjana ba jant soo ñu fanaane ci kero aras bu dee ruugu texee di ñu ngi ko ëmb ci malaan yu xasaw yu ñuul yu lëndëm yu tàng ba ba saa di taxaw foofu yi fi xew bare na lool pour si bàmmeel yi tënc gi muy tënc nit xam ne nee ñu kenn du ci mucc mu di ko xalaat day mel ne lu amul xelam bi ci dem mukk fu mu toll ci adduna fàtte na yooyu ni koy fàtteloo yooyu moo di doomu aadama dafa am jaar-jaar bu mu war a jaar ndax nit bu dee xale la ci lañ war a tàmbalee wane yoonu yàlla di ko ragal loo di ko jàngal farlu di ko jàngal wax dëgg di ko jàngal wattandiku lu bon di ko jàngal tànn ñi muy àndal ak ñi muy toogal di ko miin loo bërëb yu baax ak nit ñu baax ñi jàngal ko alquran bu màggee fekk loolu day mel ne dañ koo bind ci xolam mu ànd ak téere bi nga xam ne li mu mës a def lépp ak li mu wax lépp ci dundam foofu lay nekk nga xam ne téere boobu wa kullu insaanin wa kullu insaanin alzamnaahu taa'irahu fi unuqihi wa nuxriju lahu yawma alqiyaamati kitaaban yalqaahu mansuuraa xam ne jëmm ji ci nekk li nga jëf ak li nga wax lépp dañ koo bind ci téere mu ngi ci sa biir xol waaye attache terrestre yi ci àdduna tax na doo ko gis doo ko yëg yawmal qiyaam buñ ko buqee téere boobu dañ koy takk ci sa loos wi waxtu wooy dekki ñaari malaayika yi nga xam ne ñooy ràq ba atit yi toog ci sa nag mbaggum ndeyjoor ci sa mbaggum càmmoñ booy dekki ñooy ànd ak yow boo nee tëll rek ñoom ngay jëkk a gis kii jiitu wammat la kii topp ci yow di la jiital loolu tax nit ki war di delloo xelam lu bari ndax waxtu woo delloo si sa xel am tuuti tiit ñu far ci sa bàkkaar lu bari boo ko noo ko gën a defee sa bàkkaar yi gën a set di gën a wàññiku ndax amal xëy am ca taxawaayu bis ba bàkkaar yi mooy ñaq loo nit ñi ba ñii seenu ñaq dafa leen di laxaab ci seen gémmiñ ñii seen laq ñaq ci seen i mbagg ñii seen ñaq ci seen i woom bu keroogee nit ñi dañuy tancaloo ba nga xam ne ki am chance moom la ñaari tànkam yi di am fu muy tege ci suuf si jant bi xam ngeen lu mat ñetti junni degré centigrade maanaam ci tàngaay ñu xëcc ko ba benn kilomètre wala ñaari kilomètre mooy ndox digganteem ak nit ñi. ñu leen di wax ne yépp nag ci mbiri alaxira boo ko seetee ci adduna du dugg sa bopp ndax adduna benn aalam la boo xam ne dafa wuuteeg aalam alaxira boo xam ne nii nii mel dara melu ko foofa na foofa mel dara melu ko fii ndax alaxira mooy dëgg adduna luy dañ la adduna luy dañ la te du yàgg bu keroogee doomu aadama dana mar mar woo xam ne mosu koo mar xiif xiif boo xam ne mosu koo xiif tàngaayu jant bi xam ne mu ngi aju ci tàngaayu bàkkaaram day àgg foo xam ne ñax yi daf koy togg mel na luy bax te du dee du dee mukk ah nit ki daan sarxe ndox wala muy root ay ndaa nit ñi di ci di ci naan wala mu samp robinet bàyyi nit ñi di ci duy bu ko defee ngir yàlla bu keroogee du mar te am doom ju tuuti amagul bàkkaar mu faatu bu keroogee da gis xale yooyu faatu woon ñu yor ndox sedd di ñi am doom ji faatu ñuy naan da gis koo xam ne góor goo xam ne day woo benn xale ne ko sama doom may ma ci ndox mi ma naan mu ne ah ndax am nga jenn doom yu ndaw ju faatu bokk ci noonu mu ne ko déedéet bu ne ko sañu nu laa may ki daan joxe lekk xiif boobu du du xiif ki daan joxe yére rafle nga xam ne bu ñu dekkee dara du ne wër nañu duggee woon néegu góor sax loola ca dañoon daf ciy delluwaat kenn ku nekk kenn du siggi ku nekk yaa ngi sëgg xool ci suuf njàqare li nekk ci doomu aadama ak mar wi ak xiif bi doo dégg lu dul seen fut yi naan xoq xoq rek seen biir di bax kenn du siggee ki nga xam ne dana joxe ñam suñu borom dana ko musal ci xiif boobu la ki nga xam ne itam dafa wakkil woon ci yàlla suñu borom dana ko bu keroogee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku a gis dana nekk fa mbarka ma ñuy wax kaw saraat dana nekk fa buntu siraat rabbi sallim sallim sallim lay jàppoo dana nekk itam ci balance bi fa ñuy peesee jëf yi nee na alayhi salaatu wasalaam maa ngi fi mbalka mi seen kuréel buy ñëw mbooloo moo xam ne dikk nañu ba ma xool seen i kanam ba xam leen xam ne ñii ci sama xeet lañu malaayka yi jóg dàqu leen dàq leen man leen ñuy kat ci sama xeet lañu ñu ne ma la ñu def sa gannaaw xamuloo fekk ndax nit ñi dañoo walbati la baaxoon def ko muy lu bon ba ñu rus ko la bonoon ñu di ko bàkkoo doomu aadama bi di bàkkoo liberté lu ko neex def amul kenn ku muy ragal amul kilifa amul dara ah, wa man yaxshu an dikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qarinun wa innahum la yasudduhum an sabili wa yaxsibuna annahum muhtadun hatta idha jaa'ana qala ya layta bayni wa baynaka bu'da al-mashriqayni fa bi'sa al-qarin

bu keroogee yow yaay gën a ragal sallallahu alayhi wa sallam nee na Seydina Jibril dafa ñëw di ma wax tiisug yowmal qiyaam ba may jooy nee na ma fàttaliku dem si ne ko ah waaw suñu borom nee na ma liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara suñu borom jéggal na ma sama bàkkaar yu njëkk bi yu mu ne ko man nag bu keroogee da nga fàtte jéggal ndax rëyaayu bis bu keroogee itam yonent yi wala nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna al mursalina yonent yi dañuy njëkk a laaj ndax liñ leen santoon ñu ne ngeen jotal ko doomu aadama yi def ngeen ko bu keroogee nit ñi daañu tiit ba bu ñu leen laajee ñu ne déedéet ñun kenn waxuñu dara kenn waxuñu dara mosuñu ne wax dara kenn waaruñu kenn jàngaluñu kenn xamaluñu bu keroogee kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi ta'muruuna bil ma'ruufi wa tanhawna anil munkari yonent bi sallallahu alayhi wa mooy seede. alquran yonent yooyu ne jotal nañu yonent bi ñu leen yónni woon yow mën a dugg ku lëkku naa seen imaam yi bis bi nga xam ne yonent bu nekk dañ lay woo yaa kuréel bala toppoon ñu seet yéen niti noox yéen niti Isa yéen niti Muhammad yéen niti Ibrahima ba ñu jeex bu keroog lañuy woo ñooñ bépp mooy bépp bakkaar naankati sàngara yi ñu jóg parce que del di kuréel bu xamul fenn aw yoonu safara ñu ne fennkat yi ñu daal di muyu jóg di mbooloo mu xamul fenn aw yoonu safara ñu ne lekkati riba yi jóg leen ñu jóg di mbooloo mu xamul fenn ñu awale leen yoonu safara ñu ne seerekati neen yi njóog aw yoon safara i julli fàkkati waxtu yi mu di mbool mu xëyul fenn mu jaar yi leen foofu bu keroogee képp koo xam ne texe nga ci sabab bala texeel lañ lay wooy bu keroogee ba mu tiis yonent yi di sàkkal ay mun bari leer yu kawe yu doy waar vraiment yi ñu sàkkal leen ay fauteuils yu nooy ji toog ca ñoom bu karabaay ñooy jóg di wër yonent yonent bu ne ñu dem ne la yow mi suñu defal nangam defal la nangam defal la nangam demal tinu ko ba mu àttanu ndax mu jóg ci biiru nekk dem safar sax ñu ko gënal ndax tiisaayu bis ba rek nga xam ne xam si ne alfa la juróom fukki junni ci bi yàggaay xam ne lañ fay wéeg nekk kenn xamul mais lu dul yàlla lu ñuy waaye jóg fa la ñu tal talatuñu na day waar lool suñu borom dafa tuutalul dara lu ko fekk dana ko toppatoo nit ki daal lool ci àdduna ndax ñàkk xam yooyu ñàkk jëlas ak ñi koy féew li rek àdduna soxla yi bari pomm yi bari. ñu jiitu war a yoote bi ñuy yeete kilifa yi adduna yi kilifa yëpp dimbali nit ki ci texee dil boppam mu dem ba xolam lëndëm dootu ragal dara mu dem ba lab ci adduna du fàttali ko dara léegi nag ba àgg ca dëgg ga xam ne dellu si wéy na ndax na ñu malaayka yi bu ñu yoree ñu génnee dañu koy seetlu di ko nattu ne ko ndax ñu delloo la adduna bu dee aji gëm def naan déedéet yàlla delloo ma sama biiru ndey sax ma ko gën a ndax xéewal ya muy gis ak jàmm de bu dee yéefar nag def naan rabbi ji'uuni la'allii a'malu saalihan fiimaa taraktu delloo ma kay ndax ma jëf lu tuut tuut li ma jëriñ ma ma dellusee waaw waaw euh, dafa amul lenn lu topp ci ñoom di leen fàttali bu fekkoon ne malaaka dafa takkoon ñoom sax booy bëgg a def dara mooy la bul def lii kon yu bari a wàññi ko waaye àllaaxira dafa nekk kumpa ci moom ba mel nekk kumpa bis ba nekk ko waaye nag bu fekkee ne farlu na tuuti góorgóorlu tuuti kumpa yooyu bu fekkoonte ne fukki kiiraay moo dox digganteem ak li ci kanamam ba mu di ko fàtte si rajo yi day ñoriku di ñoriku di ñoriku ba nga xam ne day mel ne bisu dara jóge loolu day mel ne bis bu ne mi ngi ci mi ngi ci ja teg ci bëtam di ko gis ndax nit bu fekkente ne roo dafa sopp yaram roo gi nga xam ne dafa dugg ci yaram yaram bi mu dugg daf ko sopp ba mu nekk xaritam daf koy solo solo boo xam ne daf koy jox dikkooñ jox koo meloom nit ki dara du neex ci moom lu dul la jëm ci yàlla dara du ko saf lu dul diine dara du ko saf lu dul yàlla ak bu boobaa ruu gi day dem ba nga xam ne meloom yi mu am yépp jox na ko yaam ba nga xam ne jëmm ji day daal di mën a bëtt niir di dem na benn waaye jàmmkatu yàlla bu mag boo xam ne nee na bis damay dox ba agsi ci dex ci dex yi ci àdduna nee na suñu borom def ma amul dogu rek ci ne dogu dogu ci gëm mel na dama ko mën a waat dafa wóor ci man rek nag bu ma doxee ci ndox mi du ma du ma suux mu daal di jaar ci ndox mi rek dem mel ne ku jaar ci pexe ba wàcc nee ba mu demee ba dellu si di jaaraat dogu googu amatu ko gisatu ko ci xolam mu daal di gëm ne rek bu dugalee tànkam dana suux naka mu dugal tànkam rek daal di bëgg a lapp suux mu daal di dellu si mu ne ah xaal li daloon bu njëkk mooy xaal nit kon dafa am ay jamono ci jamono yi ay waxtu ci bis yi ak ay bis ci semaines yi yoo xam ne dafay am ay suwar yoo xam ne day jóge ci beneen aalam di làqu si ci moom loolu lu koy waral bu fekkee ne dafa askanoon teeg ñooñu ni ki nit ki nga xam ne fu mu toll xelam day nekk ci alaxira ak dee ak bàmmeel mu tëdd di faral a gént gis ñi dee ñi ko xam ne kon yërmande yàlla jege na ko ndax fi mu ne aju gi nga xam ne aju na ko ci mbiri adduna lab gi nga xam ne nit ñi dañ koy lab ci adduna moom wàññiku leen a ndax xalaat gi ñu koy fara faral a xalaat ndax nit na mu gën di xalaate dee lay gën a jege yàlla li yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne addunaa gën a jeex nit ñi dolli ko wuñu ci yàlla lu dul sori ko dolli ko ci adduna lu dul ko dolli wuñ ci ajana lu dul sori ko dolli ko wuñ ci safara lu dul gën koo jege rek nga xam ne minen naa si ma yemof mis fo wala en zajib mis fo axar am na ci nit ñi da ngay gis koo xam ne adduna lekk na xolam ba mu jeex ba nga xam ne bu genn wàllam dee woon itam gi ci def du wëlbati du jajju mukk xam nit ñi nga xam ne kala barraana ala qulubihim ma dal leen boo leen di waar da leen di xatal bu ñu wax lu jëm ci yàlla daf di naqari duñ fa tala toog wala toog jataay mi def leen day yàgg ci ñoom xam ne julli ñaari rakka dox fukki kilomètre leen ko gën a yomb nga xam ne li ñuy wax rëy nu mu ngoog bu fekkee ne continué ci loolu ngay dem ba xol bi dee ba dee jàmm rab na ko da tax ñu ko dund di wéet di xalaat yooyu le wala mu di ko dégg jàng alquran ziyaare bàmmeel jëkkaaleeg way xam bokk na ci liy dundal xol laaj yi dana bari di wax ne du ma ko def kii ñetti laaj la fi dajale benn laaj bi li sëñ Tuubaa ne allama ni ma kaana qabla alxalqi man kaana ni bi kaamin wa tilqi suñu borom bi nga ne dafa nekk ci di ma teelal rek ak di ma boyal xamal na la la jiitu ba mu bindagul dara maanaam mu bindagul mbindee fii la ko jiitu nee na suñu borom xamal na ko ko mu ni ñaareelu laaj bi mais laaj bu ñu daan laaj nañ ko ñaari yoon ñetti yoon am ci ñoo xam ne nag amoon jot tontu ko mu ne dama mës a wax ci benn conférence suñu borom jalla jalaaluhu sañ-sañam ak man-manam ak jéggéel bi mu jéggee xolam doomu aadama tax na mën na laa wax ne du ma la def nangam ba noppi def na ko te lu tax waxam dañ du ma la def ba noppi du ma def nangam ba noppi def ko te waxam dañul ne mu muy laaj ñaareelu laajam mooy loolu beneen laaj bi ñetteel bi mu ne ñu ko wax Moussa labal Firawna xotti yoon ya xaw ma ne Cheikh Bamba ne moo leen joxoon mbootam yëpp loolu sëñ Moussa ka wax ci gisaw sa waaw tajidu bi dirham wa dinaari waaw kooku it laaj la boo xam ne sax am na mosoon na laaj naa sëñ Basiir Lo mi la woon ci France moo xamatul Marseille la xaw ma Lyon tuuti laa ko waxoon ndax am na yoo xam ne du doon jamono bu ne nga mën cee waxtaan ak fu ne nga mën waxtaan juróom-ñaar ñi nga xam ne kenn amul gi ni ma def ko mhm. yooyu laaj yan la sant am na ci lu ñuy wax am na ci lu dul wax samun taqi abwaabu kulli naari te jur bi dirham wa dinaari juróom-ñaari yëf yoo xam ne benn bu ci ne juróom-ñaar la juróom-ñaari yëf yoo xam ne benn bu ci ne juróom-ñaar la kam li nga si yàlla xamal rek lu wax ko insha allah juróom-ñaar ñoo xam ne day fekk mboolem bunti safara te day joxe wërsëg wu te day jëriñ képp koo xam ne seetantal nga ko dana la may trésoru àdduna ak bu alaxira day tëj bunti safara yi yi nga xam ne juróom-ñaar la ci képp koo xam ne seetantal na ko te day yokk njëriñam te dana wommatal la lépp looy mébét ba jox la ko te dana la dana jëriñ képp koo xam ne dana bëgg jub te bëgg njëriñ te dana eh, dàkku seytaane walis képp ku koy jàng ndax suñu borom tabaraka wa taala wala yonent bi sallallahu moo koy dàq dana joxe ay xam-xam ak jëf yu baax mu xam ne tuuti lu xaaree na xanaa def mu ko nee na dana dimbali ki koy jàng ah, Hmm. waaw tajridu bil ulumi wal amaali hmm. qaa'idatun lis su'li wal amaali am daanaka ñu ci wax yëpp sax xam ngeen ko hmm, juróom-ñaari juróom-ñaar la benn bu njëkk bi moo di bismillah bismillah soo wàññee xaraf yi la alif gi ñu xasaf bokk ci xam nga li wax ne ku ko jàng aajo aajo jooja dana faju boo ko jàngul aajo ji du faju xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee amrin zi baal lam yud afihi bi bismillahi foofu abtau abdau abtaru aw kama qaala alayhi salatu wasalaam jëpp jëpp ju am solo joo tàmbali woon rek yiw wa dañ ba dañ na njariñ la dañ na kon mën nañ ne bismillahi lépp loo ko rek aajo jooja fajuwul kon kon te loo ko mu faju radiallahu taala anhu wa ardahu wa bi nañ benn bis benn sàqet bu daanu mu yëkkati xer bi mooy piquet bi bant bi nga xam ne mooy téye sàqet bi di ko gaslu taalibi bu mu boo ñëwee tàmbali gas mu ne la bàyyil di ko def ba am ku ñëw bi mu bu li muy gase dal ne bismillahi mu soog a bàyyi nag kooku mu gas booba daf doon jàngale jëf jëpp jooy jëf rek na ne bismillahi bismillahi sax yoonal nañ ko ci jëf yu bari ci jëf yu aada bisimilah bu fekkee xalif bi ñu aada nga wàññi xaraf yi day doon juróom-ñaar kon bisimilah bépp aajo boo xam ne bi tàmbali woo ko ko du faju boo ko tàmbalee mu faju bi ci des beneen bi moo di la ilaha illallah muhammadu rasulullah soo ko wàññee juróom-ñaari baat la baat boo ci wax. mu nekk xeer wu réeréer yi woo xam ne day ub benn bunt ci bunti safara yi bunti safara yi juróom-ñaar la àjjana moom la bunt yi di juróom-ñett safara juróom-ñaar la laa il laa ilaha illa llahu muhammadu rasulullahi muy juróom-ñaar bunti safara yépp tëj bu allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim juróom-ñaari baat la yoo xam ne moom it li ci nekk ci ay njëriñu njëriñam day sar ci ki ko saxoo ba mu gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te day bokk ci yi gën a jege yonent bi yowmal xiyaam te njëriñal salaatu na bi day sar ci ki ko koy wax ba àgg ci njabootam ba yem ba àgg ci alalam lépp daf cay def barke bu nu bëggoon a lim njëriñ yi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim duñ ko jeexal beneen bi mooy waqaf woowu nga xam ne mooy famille li shawqin juróom-ñaari fan yooyu bi ci des mooy asabul masaani yi bi ci des duñ ko waxtaan nañ ko bàyyi noonu bi nga xam ne mooy àllama ni maakaana xablal xalqi sëñ Tuubaa ne su borom xamal na ko la jiitu mu bind mbindee fii fii ne ko si jaawartu bi nga xam ne mooy xaatimatul mataaf bi mu ne axfaaniya sirral masuun allahu xubban wala ilaha illa allah suñu borom feeñalal na ma assirul masuun assirul masuun secret la boo xam ne boo ko xamee jamono dootu tënk béréb dootu la tënk la xewoon ba suñ borom bindagul ba dara amul li li yonent bi sallallahu alayhi wasallam naan kaana laahu fi amain bi ñu ko nee suñu borom ba mu dara fu mu nekkoon mu ne kaana fi amain al amaau ci arab mooy tekki aw niir wala ndam li mu si jublu al amaa ba tey mooy ngumba mooy dara amul rattan rattala a ñi a ratt la nga xam ne booba dara amul suñu borom tabaraka wa taala màggam gi ak fiiram gi ak reyaayam gi mun la déggoo dara am di am ci wetam muy am leneen di am nga xam ne dara amul nga xam ne ak duratul bayba boobu ñuy wax sax nga xam ne moom la si Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu di wax naan wa fi duratil bayba i kaana timauna nga xam ne ak duratul bayba ci lañ bindee al yaqutatul xamra yaqutatul xamra ci lañ bindee asamaan yeeg juróom-ñaar juróom-ñaar ak suuf yeeg lépp lu yàlla bind ci la ko bind te mu ngi jóge ci ak duratul bayba ak duratul bayba bi ko suñu borom bindagul xam ne bindagul dara du al xaqiqatu muhammadiyya nga xam ne ci la ak duratul bayba jóge la fa xewoon ak ba ba saa di taxaw ñoo yem ci yow moo loolu moo tax mu ne àllama nii maa kaana qabla al xalqi man kaana bi karbin wa sirq suñu borom dafa wan asrul masul asrul masul mooy chekkalul wax yu bi gën a féete kaw bi gën a kaw nga xam ne benn bees mu ko waaw suñu borom tabaraka wa taala bu ne du ma def nangam ba noppi def xam dajul du ma leen ko mën a misaal ci suñu borom naa leen ko misaal ci wàll yu rek xam ngeen ne malaayika day day changer forme bu ko neex xam ngeen ne seytaane forme bu ko neex jël wala yi forme bu ko neex jël wala yi su def na boppam fukki jëmm jëmm bi ne la du ma la dóor mukk beneen beneen bi ci des dóor la bi la ne woon du ma la dóor dóoru la beneen baa la dóor ci misaal ndax dégg ngeen li ma wax kooku mooy si borom ci misaal rek ci misaal mi gën a moo xam dana ak seen xel dana ko mën a jàpp laa wàcc pour waxee ko ndax mu dugg seen bopp wala yi nee na du ma la jox kii dellu soppiku fekk dafa soppiku woon fukki jëmm jenn jëmm ji ne la du ma la jox kayit wi jeneen jëmm ji ñëw jox la kayit kon ki ko waxoon joxu la ko te boo ko seetee moo na waxam gënul ndax na du ma la ko jox joxu la ko beneen jëmm la ko jox. dégg ngeen ko wala déggu leen waaw musaaraba xotti yoon ya Cheikh Bamba ne moo leen joxoon mbootam ya dafa am boo xam ne ku doon na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf siis bi gën ci mbindeef sallallahu alayhi wasallam nga toog ci di àtte jamono yaay moom mooy yow yaay lépp mbëgg fi jóge te yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent yàlla noonu alayhi salaatu mi bi mu ñëwee fekk rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tàllaloon loxoom mbëndum tuufaan mépp tegu ci moo tax Cheikh Abdou Qadir Jilani waxoon na ne tuufaan ba mbënd mi ñëwee bëgg a labal jaam ñi gaalu noox ga maa ko téye sama loxo laa taatan mbënn mi nekk ci moo tax sëñ Tuubaa it ko koo wax yonent yàlla Moussa daraja ji mu am xetli gi ko suñu borom xetli ci daraja Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daraja Muhammad jooju la sëñ Tuubaa làmboor mu wax loolu wax na beneen am na lu jiitu de loolu fàtte bayit yi beneen noonu labal bañam yu xoj léegi da waaw daani yàlla yonent yàlla daani yàlla alayhi salaam yonent la boo xam ne waaw ko boole woon ak gaynde dugal ko ci kàmb bi ñu ko dugalee ci kàmb gi gaynde gi yàlla not ko ba muy mar yaramu daane yàlla mel ne xar moom nga xam ne dafa miin borom loolu ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la suñu borom defaloon barke Muhammad boobu la sëñ Touba la boobu muy wax lii ba ñooñu ñëpp jeex Moussa Nuux Daniel des na bari na ñooñu ñëpp daal ci li ñu defoon kaw kaw te ci loolu yooyu am yàlla ji wa kulluhum aatihi yawm alqiyamati fardan alquran la suñu borom nee na mboolem doomu aadama yëpp nit ba ñu mat jinne yëpp maanaam seytaane yëpp rab yëpp kenn ku ci nekk da nga toog tolloog suñu borom juróomi toogaay yoo xam ne bu ci nekk da nga defee ne yow ndonga la yàlla bindoon ndax toppatoo bu ñu lay toppatoo di la laaj di la enquête di xisaab. doomu aadama bi ni nga xamee génnee ci adduna noonu lañ koy sange sàng ko moom dong yenu ko ba dugal ko ci bàmmeel suul ko moom képp te du fa ànd ak kenn noonu lay uh, wéet bu mu daje buy dajeeg suñu borom tabaraka wa taala dafa benn wàll yi boo xam ne benn borom xam-xam dafa gis ne waaw yéen gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na am na juróomi yoo xam ne ku yàlla bind rek boo fa tolloo dootoo tal dara dara nga dootul tal yéen ñi bëgg a yóbbaale mbooloo mu dul jeex nag na ngeen koy defee mu nekkoon ko kuy ne ba booba nga di ko jéem doo ko mën ku ko mën fii nga koy lijjantee ba mu leer nga soog a dem kon jëmm ji nekk da nga wéet ak suñu borom tabaraka wa taala yomal xiyam mboolem doomu aadama yëpp kenn ku ci nekk ci benn benn xefiinu bët da nga wéet ak suñu borom yow dong ak moom. ci benn xëfiinu bët boo xam ne ñëpp ñëpp kenn ku ne yaay wéetandoog moom ci benn jamono ci benn xëfiinu bët bi lay ku ne ne la yow ndax bind ma loon bind bu jekk nga ne axakaay ndax wërsëgu ma wërsëgalu ma la woon nga ne axakaay ndax mayu ma la woon kattan may la gis may la dégg ba sa lépp nga ne axakaay mu ne jëf ji nga ma won nag li nga ma dikkee jëf ñaaw ji nag sa lay jeex lu benn soppi su borom xam ne suñu borom daf ne ko waaw yow loo ma dikkee mu ne ko julli bu bari mu ne ko sa julli gépp nangu ma ci dara loo ma dikkee mu ne ko aj bu bari mu ne ko sa gépp nangu ci benn loo ma dikkee mu ne ko koor bu bari mu ne ko sa koor gépp nangu ci dara loo ma dikkee mu ne ko wàcceel naa la ñetti téeméeri kaamil ak fukk ak ñett mu ne ko nangu ma ci benn mu ne ko loo ma dikkee xelam dellu si mu ne ko xanaa yow yow laa la dikkee sa baax gi ak sa yërmande ji mu ne ko jéggal naa la demal jeneen jëmm ji suñu borom na ko yow diw sama jaam bu bon bi ni nga sàggane yaa def nangam yaa def nangam yaa def ba bon bon yi jeex mu ne ko waaw ci kaw loolu nag kon foo ma mu ne ko xam nga ko mu ne ko ah lii de du lañ ma waxoon ci yow mi ngi la waxoon ci man dañu woon ku ku ku bari yërmande ga ku baax ba demal jëngal naa waaye kon jëmm ji mujj nekk rek da ngay wéet ak suñu borom tabaraka wa taala wa kulluhum aati yawmal qiyaamati fardan am na yeneen laaj. bii itam dafa wax ne. Ah, dafa wax ne naka nga gis njëriñu dëkk bi di Touba. ak naka la ràññi ko ci yeneen dëkk yu moom. lu tax. suuf fépp suuf suñu suul wàllu yi waxuma la xutbul xaw waaye wàllu yi nag grade bu rëy lañu takkal suuf soosa am na nit ñoo xam ne fu ñu mën a dëgg seen tànk ku fa dëgg seen tànk te doo ko weddi yàlla rek da nga mucc waxuma la nag li mu ñaan li mu ñaan ci Touba jàngal ma la bul faw zeyni loo xam ne Touba rek ko jagoo li mu waxuma la li mu ñaanal jullit ñëpp ak li mu ñaanal jullit yëpp moo ko li mu ñaan ci Touba rek kon am na jëmm yoo xam ne di leen romb bis bu nekk nekk ci suuf si ñu nekk amaana la maanaam wóolute la wóolu la maanaam yàlla musal la musal koo xam ne dara du ko rax moom la texe la nga xam ne dañuy ko waxe woon rek noonu ko yaaram bi waxee woon ne lillahi qawmun ida xalaw bi manzilatin lan na daawa alat fil jëmmi anwaaru tashtaquhum kullu ardin yanziluuna biha ka annahum li biqaa ilahi anfaaru suuf yi dañ leen di namm ni taw beppoor suuf su mar noonu la mel ndox ñoom gaa ñooñu ni suuf di ni ndox di dundale suuf nga xam ne da fi romb mu wow kon day ci dara luy dox lépp wow mu taw am ay amul ay bés nga gis mu ne wert nga gis soccet yi naaw bi ci sab lu nekk di dox lépp dund noonu ndox di dundale suuf si noonu la ñooñu di dundale suuf ci baatin ak ña fa nekk alan beneen laaj bi dafa wax ne ndax dana yell ci ab jullit dana yell mu bokk ci wote woteel koo xam ne àttiwul ci yàlla indi ñu ko nekkee indi yu mel noonu ah, waaye man euh, politique itteelu ma l'islam dong ma itteel du leneen bu may waxit ci l'islam bi dong laay wax li l'islam waxit laay wax dama koy waxit ngir yàlla lépp loo xam ne lii luy fonk lu yàlla def la ku ca dimbali xeex nga lislaam fekk nga lislaam fekk na nag jamono nit ñi daañu toll foo xam ne par contrainte lay maanaam du ñu am pexe ndax xam nañu kenn ku ñu mën a wateel ku wóor ne moom dana taxawal lislaam buñ ko xamee rek kooka jar a wateel buñ wóoree buñ ko xamul mu làmb nit ki war nay delloo si xelam lépp lu muy def waxuma wote rek waaye lu mu doon war na koy seet war na seet ëllëg alal ji mu amee war na fexe ba mu lew alal ji bu ci jaamu yàlla alal ju lew la ñu mën a jaamoo yàlla mu tudd jaamu yàlla waaye alal ju lewul boo ca jaamu yàlla yaa ngi mel ne ku fa sobe ragee ko sa sobe ndax nit ki saraxe bu alalam lewee ba noppi na seet ka muy sarax ndax bu ko saraxee koo xam ne kii daf koy jënde ndox mu bon naan ko sëñ tu wax na ko ci masaalikul jinaan wajtana bu fa ahali kulli man lam yëpp daa taxaw ñu ne xaw si zaman même addiye sax ndax addiye sax boo ko joxee ki nga ko jox fu ko dugal fa la sa xol di dugg bu fekkee rek jëmee ne ko ci yëfi adduna rek sa xol ci yëfi adduna rek lay dugg bu fekkee rek dugal na ko ci mooy sa xol mooy bëgg mooy du ci jóg bu fekkee rek jox nga addiye ji koo xam ne ci yàlla la koy def sa xol du jóg ci yàlla ila axiri kon doomu aadama bi jullit bi lépp lu muy def na delloo si xelam settantal ko laaj yoon wa jaar ca defe ko jéem koo defee na ko yàlla bëggee am na beneen mu ne naka nga gisee daayira ci jamono bu bees bi ak lan moo ñëbëtam ak may na tam ci avenir mu ne naka jamono bu bees lan mooy mébétam ak meññatam ci avenir inama am jëf mu ngi aju ci yéene fii sos daayira bu fekkee ne moom dafa xam ne jamono ji yàqu-yàqu yi bari na te liy fëkk nit bari na bu fas yéene dajale ay mbokki jullitam yu mu bokkal ak jubloo ñuy daje di waxtaane yàlla ak yonent bi ak seen sëriñ mu ci nekk di gën a xennam lu jëm ci yàlla di fàtt fàttalente ñuy fàtt seen ñaq woo xam dañ koo liggéey mu leew leen di ko def ci yàlla di ko joxe ku ñu yaakaar ngëneelam dara gënu ko fekkee nag dañ koo def daje boo xam ne bu ñu fa dajee du ñu waxtaane lu adduna bu ñu fay jógee kenn du fi dara la ñuy jëfe lu ànd ak yéene seen alal dañuy génne itam ñu jëfe ko euh, nenn tax benn wujjale wala féete wala farfarloo duñ ci jële lu baax ni sëñ bi daan jàngalee rek ndax ni sëñ Tuubaa daan jàngalee mooy ni yonent bi sallallahu alayhi daan jàngalee yaay yeete dimbalee mbooloom jullit nag dafa am njëriñ ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na kenn kuy dem seytaane la maanaam seytaane daf koo yàpp ndax am gisul lu muy rus wala ku muy wattandiku wala ku muy kii ñaar ñuy dem ñaari seytaane la waaye ñett mboolum jullit la ñetti jullit ñuy dem mboolum jullit lañ kon jullit dëgg kon li mu war a mel mooy al mumin laa doxul fi jox li mar tey ne jullit bi moom kon gannaaw ëllëgama ko itteel bu ñu dajee faaw ñu waxtaane yàlla ndax bépp jotaay boo xam ne toog nañ ba jógee fa tudd ñu fa yàlla dañ nekk xasratan imaam ak perte lay doon yomal xiyaam ak perte bu lañu fa àggeet lu mu defoon dana ko xeeb kon nag gannaaw am na xeewalu fii mu toog man fay jëf na góorgóor mi jëf waaw mooy naka la sëriñ euh, Cheikhul Khadim jëfandikoo ñetti wér yi mu jëw yi ko naka la ko maanaam euh, bu mu ci njëkk a tàmbali kañ la ko tàmbali kañ la ko bàyyi bu mu ci teg ak waaw ndax loolu daanaka am na ndax am na njëriñ ci yéen xam ngeen na sëñ bi moom li mu ko waxee tàmbali am wax na ne bi ma daataan dem ci géej gi mboolem li sëriñ si am ci xam-xam ci farlu ci bëggee yàlla ci maandu ci jëf am na ko waaye des na loo xam ne taxoon na mënu la nelaw moo di ngërëmal yàlla diggante boobu nee na dama daan làmbatu danaa jëlee ngir di ci koo xam ne kii ko yelloo joxe ko la wala yellewul joxe ko duma ko xam waaye bi ma demee ci géej gi bi ma liggéeyee ba am ngërëmal yàlla lañ ma xamal ne mboolem wërdu muñ la joxoon sa la ko joxoon nekkul ku la ko war a jox yeyoowu ko ñu fàtteloo ma mboolem luñ ma ci joxoon suñu borom tabaraka wa taala nag bi wàcc ci jibril min muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wasallam indil ko wirdu qadir xanaa buñ dee wax naan wërd na wirdu qadir juróom-ñaari at bi ma mën si géej tax wirdu saafiri noonu bu tiijaan waaye bi nga xamee ne dem na ci géej gi te jox ko wirdu yooyu wirdu yooyu daf leen a moom sañ leen a joxe doon na si boroom kenn ku ci ne mu doon na la wirdu wi la nga ca sañoon ak njariñ yam ca amoon ak na mu demee lépp moom ko boobaa bu ko neexee ci benn xefiiru bët wirdu yooyu yëpp bu ci nekk mu jàng ko juróom-ñaar fukki junni yoon wàcce juróom-ñaar fukki junni kaamil ndax nit koo xam ne ñaari rakkaam buñ ko peesee jaamu jaam ñëpp ba yàlla bindee jaam ñi ba ba addinay tukki buñ ci génnee yonent yi ak saaba yi ak malaayika yi kooku benn xefin bëtam moo ëpp dund junni nit ci jaamu laaj baa ngi bu njëkk ñu ko tombee maa ngi laaj ba xam ndax jigéen ji jigéen ñuy sol pantalon yell na ci ñoom wala déet ab góor ñiy sol kap waaleykum salaam yonent bi sallallahu jigéen ji nuru nuru lu góor rëbb na góor góor nuru lu jigéen jamono bii nekk nag dafa maasale dajaloo daje ba daanaka ñëpp daje ci ba mu doy waar ba yenn yu bari yi ñu tere yëpp nit ñi dañ koo dëkke ba nga xam day mel ne lu aayul kenn ku nekk sàmm ko ba doo def ci sa xol am tiit wala ragal wala seexlu weesu nañ foofu tax xam ngeen ne jamono bu ñu demee ba li ñu daan wax ne dajjaal bu ñëwee benn bët lay am moo ñi nga xam ne ñoo ko taxawee benn am mooy adduna rek la ñu xool du ñu xool àllaaxira te nit ñaari bët la war a am bii xool adduna bii xool àllaaxira ñi nga xam ne noonu la saa'ir bi waxee woon ci tilli googu yanaamu bi ihdaa muqlatayhi wa yattaqi bi uxra al-manaaya fa huwa yaqzaanu naa'im jullit noonu la war a mel dem ba maanaam xam-xamu adduna science dem ba ñuy fekk góor ñu wëlbati ko ba mu nekk jigéen ñi kenn xamul ñu dem ba góor jigéen ñi seen am seen statut ak seen association ñaan ba am ñu may leen ñu mën a sëy kenn mu su ko dégg comme jigéen ndax jamono ji yàqu rek waa sow not nit ñi not yi nit ñi ba jox leen seen i ak seeni i melo jox leen seen i ak lépp leen melo xam ngeen ne Europe xamul benn yonent bu ñu fa yónni Amérique même noonu xam ne ñooñu kon gan lañu ci diine xamul ci diine ñu bëgg leen a ba niroon ñoom ñu dem nit ki bu bu bu safee sàpp diine bu bëgg diine ñu ne ko da ngaa tardé wala da ngaa ñu naan la évolué ki ragal yàlla mooy ki évolué wul mooy ki tardé ki wattandiku li bon mooy ki tardé ki nga xam ne mu bëgg lu baax di fàttaliku ëllëg mooy dof gi xamul dara ki évolué mooy kii naan sàngara bu dee jigéen di sol pantalon fab cigarette am di tux mu ci béréb bu nekk du am kersa du am ku muy ragal ndax kenn yilifatul kenn moo tax ñu ne bu ñu àggee ci jamono boobu te mooy jamono bii nekk yoonu safara day fees dell dell dell yoonu àjjana ni wéyam te yonente bi sallallahu alayhi wasallam neen xuffatil jannatu bil makaari ardi shahawaati àjjana ay naqara ko wër mooy yoonu àjjana boo ci jaaree da muñ gis nga bëgg bëgg sa ëllëg neex bëgg a mucc tax nga muñ ko wan ko gannaaw seexlu ko ba mel ne si loo mën a faj bañ koo faj mer wan ko ñun ñëpp jublu fii nga walbati ko jublu feneen yow ndax sa wasa yaudu xariban diine dafa tàmbalee tumuranke day mujj tumuranke waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na way tumuranke ñi day texe ñeel na leen léegi nit ku jëmul fi ñooñu jublu tumuranke nga ndax doo am koo àndal boo dee yar sa doom sax ñu ne la waaye yow da ngay font rek inde bee ko suuf dafa dak kenn mënu ci dara ñoo ñu lay wax loolu nag ñooy seytaane ñooy seytaane yi nga xam ne ñooy tax ñoo naan ñoo bëgg a tere kenn yar sa doom te doom ji bu ëllëgee da ngeen di layoo de ba mu juddoo boo ko ba nga koy tudd boo ko tuddewul tur bu baax da ngeen ko layoo wala dana jël sa xaq ci yow dana jël xaqam ci yow boo ko yarul itam yar ko ci yarul islaam ba tax mu réer bu texee dee bu yomul xiyaamee da ngeen layoo ci kanamu yàlla mu yey la dana jël xaqam ci yow naka noonu tax jullit bi lépp lu mu xamal moroomam ci lu koy lor war na koo xamal ngir mu wattandik ko lépp lu mu ko xamal ci lu koy jëriñ war na koo wax ndax mu jëriñu ceeb waxtu julli jot na sax nga yëgal ko ko bañ a rocc ko dem julli ji dañ ko lay wax dañ ko lay wax bi qawmin fa huwa ku niru niru lu aw nit yaa ngi ñoom a bokk atte ku sopp aw nit yaa ñoom a bokk atte benn sàmm dafa ñëwoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam kañ la saa di taxaw mu ne ko loo ko xaroo ndax waajal nga ko loo ko xaroo mu ne ko xarawuma ko day julli gu bari wala koor gu bari waaye nag sopp naa yàlla ak yonent bi mu ne ko almar'u ma'a man ahabba nit ñi ki mu sopp lay àndal ñi mu sopp lay àndal nit ñi diine sopp ñooy roy nit yi diine ñi nit ñi leneen leneen saf ñooy roy ñooña waaye ñépp yëpp ci bari nag bari na ci yoo xam ne xëy na ci ñun parents yi la yére jar lu génnal suñu kër te loolu lépp li leen may doole mooy bari gi ñëpp maase ci rek waaye du dara lu jaar ci yoonu safara rek yaa yoonu safara mooy liberté lu la neex def adduna sijnul mu'min wa jannatul kaafir ku nekk dégg na ko adduna mooy kaso jullit lu tax mooy kason mooy dafay bari yu muy wattandiku libre liberté yées ci nit ndax boo libéré rek seytaane fukki sa nos bi di la jaarale fa gën a bon boo libéré rek lu la neex sol lu la neex lekk lu la neex naan fu la neex dem fu la neex àndal yoonu safara rek nga jaar boo wëññikuwul it te nga jëm nan gàttal day sàkku leeral ñaar waaw day sàkku leeral ci li suñu borom di wax subhanahu wa taala maanaam muy melal bis penc di wax ne wata daaw kullu zaati hamlin hamlaha maanaam loolu lay sàkk ak leeral daal ndax maanaam foofu di fa ëmb ëmb daal yawma tarawnaha تقول مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. suñu borom di melal tiiti yowmal xiyaam bis penc ba ah bis ba nit mën na ëmb ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom neen laa tatikum illaa baxtatan faaw daf leen di bett rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam neen dana fekk nit ñu wàcce piis maanaam pièce ndimo di ko mettre duñu àggale kon day bette nit dana tabax bay raax bâtiment saa taxaw ñu ëpp bufte bi kon day bette loolu mën na fekk nit ëmb القرآن أن يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها jigéen ji mu fekkoon mu yor doomam dafa sànni du ko talati jigéen ji amoon day tiit ba doom ji rot ndax gannaaw ndox fii ci àll bi gaynde yëg bukke yëg till yi sax dañuy tiit ba jubal si dëkk bi ngir jaxasoo ci nit ñi ngir di ngir tiit doomu aadama yi jaaxle ñii këpp daanu ndax tiit ñii defeelu ñii di waccu ñii wow kon mel na dañoo dee yow ma taraw na xaar tënhalu kul moo tax watara naa sa sukaare da ngay ci mel ne dañoo mandi au moins bi sukaare te fekk na kat mandi wu ñu mbugalum yàlla tar rek tiitaange yi loolu nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam sidna Jibril li koy nett ni ba muy jooy naan ko bu keroogee da ngay fàtte li la yàlla jéggaloon sa njëggal gi sax da nga koy fàtte boobu kenn mënu misaal lu toll lu ko lu ko jege sax ci tiitaange ak ci doy waar tiitaange bis penc ba xajul ci nit xajul ci jinne xajul ci malaayika xajul ci kenn lu dul yërmande suñu borom tabaraka wa taala lu mat a fa bàyyi xel la lu mat a fàggu la képp koo xam ne ki ne tiital na la fii ba itteel la yàlla mën na la koo waye falal ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na giñ ne bis boobu la li muy tiis tiis am na way gëm ñoo xam ne seen ngëm gi tax na julli ñaari rakka wala ñeenti rakka fu gën a tiis ñoom ba tey xam na lu yeete la ñaari laaj dem na mu def benn wax moom mu ne gannaaw bi la nuyoo ñaanal lu gudd ak wér yaram ak lépp loo xam ne moom nga yéene ci lislaam mu ne daf lay laaj lan moo di gara lan moo di garaatu murid saadix ak lan moo di ak jeex ki nga xam ne dafa liggéeyal sëriñam eh, seexul mu maanaam sëriñ seexul mu rab yi bu mm-hmm. ko ma dëgg mm-hmm. ba mu gërëm ko lan moo di garaatam ci biir gaay yi am na xam ne dinaa ko wax na ci nag lu jafe la moom murid sadiq boo ñu seen charte yi sëñ Tuubaa bind ne ko dafa junj nag dafa junj waaye murid sadiq day nekk nit fi nga xam ne màggug yàlla tiis na ci xolam xalaat na fi mu jëm xam na ne amul ay pexe wala farlu wala jaamu yàlla bu ko ci mën a musal mu xeeb boppam beneen na seeti ku ko ku ko tane mu mel ne malaat bi nga xam ne jàngoroom daf koo jaaxal ba mu jàq ci boppam di seeti docteur bu koy faj nga xam ne bu demee bu ko docteur bi nee ah, bu lekk fekk suba du lekk bu ko nee bul naan fekk ëllëg du naan bu ko nee bul solati bu sumil sa tubay sax mu sumil tubayam lu mu ko wax du ci teg benn baat mu saa bu ñëwee ci sëriñ bi noonu la war a mel ba mu gisagul sëriñ nag amagul benn sëriñ xay na léegi sëriñ si siiw nañu sëriñ Tuubaa ngi nii eh, ñu ñu euh, supposé ci jamono boo xam ne jamono bi jiitu ñëwam murid saadiq bi amagul sëriñ am na ay charte yu mu meloo ak jëf yu mu war a jëf moo di bari turu yàlla fu mu toll ak bari xalam xalam la wala mooy xalaat di toog di delloosi sukuraat di delloosi kiraayu bàmmeel di delloosi taxawaayu bis penc ba di delloosi jéggi siraat di delloosi barkam di delloosi nattu yi ci àdduna di delloosi xamul mujjam ci lan lay mujj ndax yamutul maru ala ma aasha alayhi nit ki ni mu dunde rek ci li mu dunde lay dee bu dee nit koo xam ne kii ku sàggan la ci sàggan googu lay dee te yuxsharu ala ma maata alayhi te ci li mu dee bu bu keroogee buñ ko dee fëng buy dekki te meloo mu dee woon moo tax ñu ragal deewu bett ndax deewu bett mën na fekk ngay xalaat loo xam ne ay moy wala tooñ la wala ci yeneen doo ko waajal murid <coughs> saadix bi day xalaat yooyu yëpp mu seet lekkam na nga koy wàññee ngir gën bëgg xolam gën a leer mu jàng alxuraan di ko seetantal di wéet di xalaat bàkkaaram di ci tiit di ñaan yàlla nag ci toraxlu xam ne yàlla rek a mën sama mën a xett li nit mu di ko ñaan mu dajale ko sëriñ bu mat sëriñ boo xam ne day nekk seexu tarbiyati wa seexu tarqiya fekkee nag yàlla mën na ko seexu tarbiya xam ngeen ne seexu tarbiya charte yi waxoon nañ ko ci ci gannaaw xam-xam bi ñuy xam les nit koo xam ne na xam ko jaww ji ak acteurs yi ak li mu jeexital ci adduna bi xam nit ñi xam seeni jikko xam seeni tabaay xam yàqu-yàqu yi fu muy jógee ak na muy demee ak la koy fekk ak na mu ci muusale nit ñi ak la la nit ñi war a def ngir mu xet ñu xetaliku ci yooyu daf ko war a xam. boo ko murabbi boobu nag fekkee ne tarbiyé na la ba wàcce la. li sëñ bi waxoon nag nee nañ neewoon na bu leen ma gërëm gërëm leen lawba bi bu leen ma sikk sikk leen lawba bi lawba bi yett këll yi këll bi nga xam ne liibar la mën a def lawba bee bu ko këll bi nga xam ne boroom këll bi nga xam ne mën na def ñaar fukki kilo ah ci yett këll yi moo moo gën a le kon murit taarix yëpp mënuñoo bokk martaba bu ñu toll ak maqaam ndax xol yi man na wute xol yi du benn xol bi gën a bëgg yàlla xol bi gën a màndi ci yàlla xol bi gën a ragal yàlla xol boobu borom moo féete kaw xol borom xol bi nga xam ne genn wàll gi la jox boppam genn wàll boppam la jox yàlla genn wàll gi ci def mu jox ko adduna wala mu jox ko leneen Cheikh Abdou Qadir Jilani nee na ragal yàlla ulamaaw yi ak ragal yàlla ak awliyaa yi li ñu wuute ñii xasiyat la seen ragal ñii taqwa maanaam ulamaaw yi dañoo jox seen bopp xam ngir yàlla awliyaa yi nag dañoo jox seen bopp yàlla ci boppam directement am na loo xam ne bu ma see tàmbalee rek damay wéy wéy wéy te kon day guddi ba ma def naa ñetteeli laaj yi jeex na ngeen mën ngeen ma dégg waaw ah, laaj tuuti bu gàtt lay tontu xam naa ko mu ne mhm. mi ngi lay nuyu di ñaanal fan bu gudd mhm. te ànd ak wér wér yaa képp ku la ko yéene allahuma amin mhm. mu ne muy laaj nag di sàkk ku mu ku ma ci ku ko ci leeral mu ne li muy laaj mooy boroom xam-xam di nga xam ne dina tudd dina tuddoo jullit di def li war lépp digganteem digganteem ak boromam waaye am na xam-xam bu ñuul bu bu kum jiital waaw. Hmm? Hmm. waaw ba kum joteel. Hmm. xam-xam bu ñuul de. waaw waaw bu xamee ba kum joteel. def def la maanaam yi yàq la ca daal. wala soo jotee ak nit. su dee soo dikkee ci moom. jox ko lëf ci xaalis. mu defal la lu ko yàq. ndax kooku dina dem aljanna. te jaamu ga muy jaamu. wasalaam loolu lay laaj. asalaamaaleykum. waaw dana dem aljanna wala dem aljanna moom yàlla ko xam moom. atteloo wuñ ko jaam ñi li ñu atteloo nag mooy kii jëfi jullit la def wala du jëfi jullit kii loo xaraam la def wala lu dagan ñaari ñaari la boole ndax xam-xam bu ñuul daf ci am yoo xam ne ndax boo seetee zadul muslim si ma tafaqa alil buxaari wa muslim wax nan ba tàyyi fukki yoon ne bu alxuraan wéyee sayxul buxaari moo gën a wér ci li jullit ñi amee gannaawam sayxul muslim moo ci tegu xadis boo xam ne ñoom ñaar ñoo ci daje moo dikk ci darajay ñaareel ji bu alquran wee ci wiraay te buxaari ak saxiixu muslim daje nañ ci ne li ñuy wattandiku ci mocc wala jat wala lugg wala lépp loo xam ne xam-xam bu ñuul la baat yi nga bañ xam lu mu tekki ndax liñ ciy wattandiku wóoyal jinne wala seytaane nga di ko jox maqaama moo xam ne yàllaa ko yeyoo wala nga di ko jox sa bopp wala nga ko jox baat yoo xam ne dafa mel da nga koy jaamu loolu lañ ciy watandiku waaye bu fekkente ne baat yi ngay wax xam nga li mu tekki dagan na bu dee alquran dagan na bu dee wax yonent sallallahu alayhi wasallam dagan na bu dee yàlla dagan na bu dee wax joo xamul nag araam na nga jëfandikoo ko benn bàkkaar ci xam-xam bu ñuul ndax njabar moom yuqtalu saaxiru wala tuqbalu tawbatuhu lañu wax jabar moom li ci sharia wax dañ koy rey te bu tuubee it duñ ko jéggal du tee ñu rey ko mu mel ne kii waddi julli bu fekkente ne nag xam-xam bu ñu lu mu jëfandikoo baati muy wax lu ñu xam la nga xam ne bokkaale néewu ca jëfandikoo bu ñu ko jëfandikoo ngir lor doomu aadama aram na ak an ram gu rëy rëy rëy ndax gàddu bakkan mu nga ca te wa man yaqtul muminan mutaamidan fa jazaa'uhu jahannam bakkan bépp boo rey ndax yowmal xiyaam julli la ñuy njëkk a xisaab deret la ñuy àtte rey nit wala jam nit wala yooyu la ñuy àtte képp koo rey yowmal xiyaam kooka dana taaw boppam bi si biiti baaxam yi di nàcc mu waaxu ba ci kanam suñu borom ne ko laajal kii ci lan la ma reyee fekkee ne kooku nee na ko ci jihaar laa ko reye ngir yëkkati sa baat yow suñu borom ak feeñal sa tedd nga ci kaw kéefër ñu ne ko li nga ko reye jar na rey ñu tagg ko décoré ko jëmale ko àjjana bu fekkee nag nee na sama bànneexu bopp wala daf maa tooñoon wala nangam ah keroogee dana metti kon ci gàttal borom xam-xam bi nga xam ne dafa amee xam-xam bu ñuul wala bu weex wala bu xonq muy lor jaam ñi ndax wa in aqabtum fa aqibu misli ma uqibtum bihi te wala in sabartum lahu wa xayrun yonente bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom nee na ko bu ñu leen tooñee ba ngeen di fayu na ngeen fayu yem te képp lu toll ne lañ leen tooñoon waaye bu leen ko jéggi waaye bu leen mënee jéggale nag moo gën léegi bu dee xam-xam bu ñuul bu fekkente ne def na nit ki loo gën a metti la mu ko defoon te mu xam-xam bu ñuul bi di lu dagan bu ca yemee dara nekku ca bu fekkente ne nag xam-xam bu ñuul bu xaraam la am mu weesu lañ ko tooñoon am na ñaari bàkkaar ah ñii jëfandikoo xam-xam nag am na ci bari na ci yéefar xam-xam yu ñuul ak yu weex bari na ci yéefar bari ci nit ñoo xam ne nit yàlla lañu ak ñoo xam ne ay wàllu yu lañu sañ-sañ la ñuy jëfe waaye Cheikh Sadibou bi ñu ko laajee wàllu na muy demee def ne laysal wàllu yu di bil ilmi bi siit yashtahiru wala allazi bi ulumi sirri yantasiru wala allazi yajmau ladyafa yutcimuhum wala allazi kashfuhu yudra bihi alxabaru bal ilwaliyu allazi fi llahi xaaba an ilakwani ma lam yakun fi filihi xadaru mu ni wàllu yu dukki nga xam ne day dafa siiw ci mbaax ba nit ñi di ko waxtaane du caagi muy ki nga xam dafa amee ay xam-xami secret di ca dimbali ko di ca fay ku ko tooñ ak di ca yar ku ko tooñ du caagee ni mu nga xam ne day dajale nit ñi gan nit ñu baax ñi di leen dundal di leen leer di leen may alalam du kooku du caagee it muy nga xam ne kës dafa am kës boo xam ne day xam secret ak li ñëwagul kooku taxul muy wàllu ndax xam secret bu ñëwagul ci suñu borom xamal nit mën na bu fekkee ne ci al aqlul qudsi la jóge moom. kookoon lu sell la lu tedd la suñu borom xaritam la koy jox ku mu soppoon ca azal ndax ki sopp yàlla koy am waaye bu fekkee dafa jógee ci al aqlul kulli jullit mën na ko am yéefar mën na ko am ku sàggan mën na ko am ku maandu mën na ko am xolul maas nag ñëpp ci yem mu ni nag balil wali yu ladi fi llaahi raaba an lakwaan mu ni wali yu dëgg mooy ki nga xam ne ajuwul dara ci mbindeef yi dafa woon gannaaw li ko sax du dara lu dul rek ci yàlla dong la jublu mu ne bëccëgam ay saari alquran la guddeem ay rakkaa la noppeem xalaat la ci yàlla waxam yeete wala waare lay doon nen kooku mooy waliyu bi kon gaa ñi nga xam ne dañoo amee xam-xamu biir di ci jëfandiku war nañoo wattandiku ndax bu fekkee ne xaalis tax nañu lor nit alak nañu seen bopp fekkee ne nañu lor nit alak nañu seen bopp fekkee ne tur yàlla la wu ñuy sikkar te jëme wuñ ko ci tuyaabay ëllëg maqaama rek buñ ko jëmee ci tedd ngay adduna sax ngir loo xam day yokk wërsëg wala day dara sax lor nañu seen bopp ndax bu ëllëgee daañu ko rëccu kon nit ki jëfandikoo xam-xam bu ñuul xam-xam bu ñuul lu ñu tere la mu lor ci ci xatar la nekk xatar la nekk ah ajjanaat ci kon nag xam ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na kenn ci yéen suñu borom dana ko bind ci àjjana muy jëf-jëfi waa safara di jëf-jëfi waa safara ba senn saadese ko mu wëlbatiku jëf-jëfi waa àjjana suñu borom boole ko ci waa àjjana naka noonu safaan bi loolu mu ci Sahih Bukhari suñu borom daal mbiram jàmm lu koo xam daf koo jaxase laxas ko ni ma waxoon sànq rek ne bu ko neexee mu ne la du ma la def nangam borom fi def la ko tax waxam dañ Cheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu nee na suñu borom jox na ma ñeen fukki kóolute yoo xam ne wan na ko ne bu du ma la jëmale fenn fu dul fa la gënal waaye taxul sama xel dal am na ci aarifoona billahi koo xam ne nee na bu ma xamoon nit ci tawxiid ndax tawxiidam sell ñeen fukki at mu duggandoo ci jàkka mu jiitu ma benn kenn jàkka bi dox suñu diggante ma ma àgg ci moom fekk mu dee du tax ma mën a ne dee na ci tawxiid nag mu mel xoon seytaane yi ñu leen yàlla di xattalee ni ñuy xattaloo ci bu nit ki tolloo ci sukuraat gir bëgg ko jaar moyal jaarale ko ci yoon wu bon wa ak kàttan gi ñu amee ak yu bare bare yoo xam ne kenn mënu ko fay wax tax na ku xam yàlla rek yaa ko gën a ragal xam yàlla yaa ko gën a ragal tax mbirum Birsiis ak Balaam sëñ bi wax na ko ci Masaalikul Jinaan Birsiis ak Balaam Suleymaan la dem na ba nga xam ne bu téenee asamaan seen arase kursi seen juróom-ñaari asamaan yi waaye dem na ba alku def moom dafa demoon moom ci àll bi rek la nekkoon ngir ragal bàkkaar di jaamu àll rek nekk am na conférence yu ma nettali xisaam ni mu demee ba moom it jàdd yoon wi ba nekk nit safara am yoo xam nga loolu la andi atina atina xam sala xam naa fa at boo siy wala si naa dara fa anaaw bi walakin xalal ila wa tabaarahu in tahmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas am na ñoo xam ne dinañ ne ñii ne ummu nabi sant la saqafi ñii ne balaa bi mu nu baawura ñii ne tax balaam ba mu ñaanalee yonti nit yi yonti yàlla Muusaa yi musiba lam yu dafa daal di bu ko suñu borom alakee yi lam yu dafa daal di bocc ko ba agsi ci dënn bi muy yàlkat ne xaj mais kon mooy fonsulu ko masalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas waaye werante ci ulama yi am daal moo di bir siis ni ko sëñ Moussa Ka waxe rek wa man ankara an aqtaaba bil ilmi qul lahu misaalan mbirum bala ama xam-xam jëriñ damu wa man man zaaxa anhum bi bi tazahudi qul lahu misaalan mbirum bir siis ci aw doj la daal lamu ila axiri ila axiri yi mbiri suñu borom moom nguuram gi mësu koo bokk ak mbindeef te du ko bokk ak mbindeef hmm. yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax ba mu bëggee nit ba attan cee sonn lool ngir bëgg koo xettali suñu borom daf ne ko innaka laa tahdi man ahbabta walakin laa yahdi man yashaa du caa génne koo sopp rek mën koo jubal mën naa jubal ku ma sopp asalaamaaleykum wa rahmatulah àdduna bi sosoo ci lay sosoo waaw jàng alxuraan euh, jàng euh, euh, tubaab wala déet li nu mën a xam mooy jàng tubaab li ci nekk ci lor ak li ci nekk ci njëriñ ndax am na njëriñ wala déet lu muy def ci nit ki boo seetee tanbihul tanbihul xayaara fi taxdiril muslimina an madaris nasara bu cheikh yusuf nabhani yi bind yi mu ci wax sëñ bi gisoon na ko xaw ma tere na xaw ma terewul waaye bu teree ñi koy jàngale gis ngeen léegi ci jamono bii ñu nekk ñi nga xam ne ñëpp njëkkuñoo jaar ci xam-xamu diine yarawuñu ci këru diine dañu judd ñu dugal leen l'école ñu jàng école jàng tubaab rek xam ko xamuñu leneen ñu ci ëpp ñi ay marxiste lañu woon bi nga xam ne ni communisme daanoogul ñii ci courant de pensée yi rek la ñuy daal ajo ñetti courant de pensée yi am Europe benn lañ bu ci ndax xamuñu leneen loolu lañu xam ndax diine ji kenn expliqué wu leen ko kenn leeralu leen ko xamuñu mbir yi ci nekk ak xam-xam bu bari bi ci biir ak li muy jëriñ nit yëpp xamuñu ci lenn nit nag bu xamul du lenn loola rek lay xam xamul ñu lu dul tubaab yi ñu jàng te ñu jàng ay programme la am te ñu leen di jàngal ci programme bi dafa sore diine day weddi diine ndax logique lañ leen di jox te diine lépp du logique waaye nag logique boo indi mën nañ laa expliquer diine tax diine nangu nii li tax mu doxale nii tax mu doxale nii loolu nag gannaaw jaari wuñ sa ñoom dañuy dal di réer rek réer googu nag koo xam ne kii sëñ bi seet na ba tere la ko xam ne ne réer googoo nekk waaye nag du caagi ne langue bi maanaam làmmiñu tubaab bi rek moo bon déedéet du loolu ndax yonent bi alayhi euh, bi ñu xeexee badar ba noppi te jullit ñi not yéefar yi ñu jàpp leen yóbbu leen ci yërmande ñu laaj leen ñu jotu man aliftidaa c'est-à-dire mooy rançon euh, xam nga ni wax indemnité de guerre ba ni tubaab yi dañ koy def ni ki tey xeet woo xam ne dañoo nekk ci seen jàmm seen réew di développé ñuy dund nga attaqué leen guerre rey ci ñoom ay bakkan yàq ci ñoom ay alal yóbbu seen temps bu bare buñ la notee war nga leen a fay loolu mooy indemnité de guerre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne amuñu woon alal juñ jotoo ci ñi ñu jàppoon ca xaret Badar ba daf na leen yéen ñi mën a jàng kenn ku ci nekk na jàngal fukk ku ci jàngal fukk ci doomi jullit ñi ba mu fer ji mën a liir muy sa njot loolu xam la ne ne xam-xam bu mu doon nee ñu ilmu kulli shay'in afdalu min jahlihi jamono bi ñu toll nag dafa nekk dafa am ñoo xam ne daanaka farata la ci ñoom li tax daanaka ñu mën a teqalee fiir yi mën a xàmmee pièce bépp bu ñu bu ñu tàllal nit ñi pour yàq seen diine ñu xam ko ma ne ni sëñ bi waxee woon ne euh, cheikhu tarbiya dafa war a xam biddéew yi asamaan yi ak seenu dox ak li ñuy jeexital ci suuf ci nit ñi ak yàqu-yàqu yi fa ñuy jóge yàqu-yàqu yi fa ñuy jóge bokk na ci pour nga xam ko nga jàng langue bi nga xam ne ñii indi yàqu-yàqu yi moom la ñu xam li ñuy bind nga xam ko li ci dul dëgg lu ci bëgg a yóbbu nit ñi ci lu dul noonu nga leeral ko na mu demee ba ñu xam ne lii ay caaxaan la dara saxaaba yi am na si ñoo xam ne jàngoon nañu alxuraan yahood amul ci l'islam yéefar bu mu gis ne moo yées yahood ci xeet yi xeetu yéefar waxuma ci benn benn nit yi waaye xeetu yéefar buy bu yées yahood amul te yahood yi hébreu la ñuy làkk maanaam abraham te buñ seetee li ñu tuddee langue sacrée yi langue yi ñetti catégorie la les langues sacrées l'arabe le syriaque l'hébreu gannaaw langue sacrée yi les langues liturgiques mooy yi nga xam ne nit mën na cee julli mën na cee ñaan nga xam ne euh, catholique yi mën nañ cee def messe comme ay grec ay latin yooyu li ci def yëpp ñetteel bi mooy les langues profanes français wolof anglais ak kenn mënu ci def mais ci sax langue profane léegi bu fekkente ne langue yooyu ñu tuddee langue sacrée nga xam ne ay yonent alayhimu salaatu wasalaam ñoo ñëwoon jàngal nit ñi ci langue yooyu le langue yooyu le xam ko baax na bu loolu ñu itam ndax tawraat ak injiil ak yooyu yëpp dañ ko traduire fi mu nekk yéen ñooñu yëpp amu ci benn boo xam ne texte original ba mën nañ koo indi amul amuti ay tradition rek la xam nañ ni aw lamiñ moom nee ñu langue yëpp maanaam révélation révélation sax yéen maanaam révélation inspiration ko maanaam ilham la mooy inspiration suñu borom mooy créer langue inspiré ko nit ñi léegi si coow soow nañ coow ba amoon na si ñu njëkkoon a xalaat ne lu ñu li français di wax dama maa toppee masalan ismu sawti la ko arab di wax mooy cosaanal langue ñu dem ba xam ne loolu du dëgg amul langue daal maanaam lamiñ wu mu doon yàllaa ko inspiré nit ñi kon amul langue boo xam ne sobe la wala langue boo xam ne euh, jul yéefar la amul waaye nag ñi nga xam ne ñoom moom langue boobu di ko jàngale la ñuy jàngale seeni programme ca la tooke ja ñuy sol nit ñi nekk amuñu taawu dugg ci wet googu pour ne misaal ci lu bare bare leeral ko euh, guddi mel dama bëgg a dem ak jàmm insha allah xëy na beneen jamono waaye li li ñu tere boo gisee euh, téere Cheikh Yusuf Nabhani yi boobu pexe yi ñuy dugal ni ñuy dugale sikk ci sa xalaat ci sa xol wan la boo xam ne ci philosophie logique boobu nga xam ne day tax nga weddi lépp loo mënul a raisonner loo mënul a raisonner mën nga koy expérimenter nga weddi ko adduna ci boppam rek du lépp la ñu mën a raisonné du lépp la ñu mën a expérimenté dañuy dañuy sori daal dañuy yàgg ngeen jéggal ma asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu